بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سنبرم سبحانه وتعالى مني قل أعوذ برب الناس أيو ينتبي نل ماني مسلو تبرم نيني ملك الناس ci buuru nit ñi ilaahi nnaas ci yàllay nit ñi min charri l waswaas l xannaas ci ayu ka nga xam ne day jaxase cay làqu di nëbbatu allazi yuwaswisu fi suduuri nnaas ki nga xam ne day nekk di jaxase ci biir dëm ni nit ñi min al ma doon jinne la wala mu nekk ci jinne yi wala ci nit ñi noonu mbokk li di suratu noos di saar bi mujj ci téereb yàlla bi sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi wax yonent bi yow waxal maa ngi muslu maa ngi muslu ci borom nit ñi waaw gars yi bi bu soxlaa ñu musul ko ndax mën naa musul keneen ñu ngi noonu kon la shakka ni ki jaaxle woon naan yaa rasulullah kaay musul ma kookee def na lu mu xamut ndax yonent bi yàlla moo na ko yow suba xul waxal a'uuzu bi rabbin naas neel maa ngi muslu ci ci moom nit ñi gaa yi ñi kenn leen moom mu yàlla bu la neexee nag nooyi ngelawu yàlla lekk cere yàlla ba suur doxe énergie yàlla dangar dangar mbeddi Dakar ne keneen ku dul yàlla yaa ñuy moom suñuy dund ak suñuy de yépp yaa ñuy moom bu la neexee wax ko waaye kenn rek la ni Allah mooy ki nga xam ne mooy rabbu naas yàlla moom it mooy malik mooy maliki noox mooy buur bi def ñoom la ko soob kum ci neex rey kenn du ko jox demande d'explication kum ci neex xeebaral kum ci neex nelawal kum ci neex def la ko soob jalla wa ala mooy al malik yàlla moomu itamit mooy kenn ki ñu waree sa jaamu illaahi naas nit ñi amuñu keneen ku ñuy jaamu ku dul yàlla innama ilaahukum ilaahun waahid yàlla kese mooy kooku na ngay muslu ci moom mooy ki nga xam ne moo mat boroom moo mat buur ca moo mat ku ñuy jaamu mi ngi noonu lan ngay muslu gis nañ qul a'udhu bil falaq mi ngi la doon muslu yaa ngi sakk muslu ci danger extérieur yi mooy danger yi nekk ci bokk na ci li nga xam ni moom mooy lëndëm guddi ak la mu àndal lépp bokk na ca njabar yu bon yi nga xam ne ñooy njabar bokk na ca aji iñaan bay iñaan nga xam ne danger la ba mën a jóge ci extérieur daal sa kaw léegi nag yaa ngi muslu ci danger xam ne ci sa biir xol lay déparé moo tax mu ne min sharril waswaasul xannaas ci ayu kii jaxase cay nekk aji làqu te ko kooku mooy seytaan sunu boroom may na seytaan yi mu mën a am contact direct ak xolu doomu aadama dugal ci lu ko sopp te tey loolu jaaxaloon suñuy maam mais gars yi xoolal tey portable yi lim ñu mën a jàngal xel waaye jurit li mën a yéemoo ci portable. yow da toog fii bu mujj rek benn message jóge États-Unis bëgg si biir portable am déet pimper nga xool taal ah mu du ma ne États-Unis moo la message dugal ci dara. loolu yàllaa ko may doomu aadama mën koo def ci xott jëm ci xott am déet. noonu it la may seytaan yi ñu mën a wax ak xolu doomu aadama sunu yeneen saa sara mu ne deretu doomu aadama ni muy dawee noonu la seytaan yi amee kattan dawee ci moom gis ngeen loolu tax na ba dégg day jaxas-jaxas doomu aadama rasul salaa salaam sahaaba yi daana ñëw ci woon ne ko yóbbu yàlla yónni léeg-léeg ñu am xalaat yoo xam ne nii day jógoon ci kaw montagne daanu tasaaro moo ñu gënal ñu wax ko yonent bi alayhi salaam ne ñi ngi sant yàlla mi delloo ay pexem yépp ci was-was ci jaxase seytaan dañ la topp ku bind lii ku bind lii ku bind lii yàlla na nga dem mën a waaw yàlla sax ku ko bind yëpp ay pexe seytaan la waaye soo ko yégee wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah na nga muslu ci yàlla soo ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala nga tudd yàlla fàttali ko yàlla mu làqu soo sàgganee mu daal di dellu siwaat waaye mbokk seytaane boobu dafa yemul ci jinne yi rek sunu borom mu ne minal jinnati wan naas seytaan mooy képp ko féttarlu ci nit ñi ci jinne yi waaye seytaan mooy képp ku féttarlu ci yéeféer yi ñooñu tamit mooy képp koo xam ni dalay digal ak bokkaale képp ku lay xam ne dalay digal bàyyi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kooku seytaane la te boroom xam-xam yi dañ naan seytaane nit moo gën a dangereux seytaane jinne ndax seytaane jinne soo ne a'uuzu billahi mina shaytaani rajim mu làqu seytaane nit nag boo toogoo ak moom di wax téeméer a'uuzu billahi mina shaytaani rajim da lay gën a jege rek ñu ngi noonu su ko defee ñu góorgóorlu suñu kemtalal kattan bokk julit ñu xool ana ku ñuy toogaaleel ñu xool ana ku ñuy àndal الرسول صلى الله عليه وسلم دنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل nit ki yaa ngi am sa diine ña ngay nekkal guddeeg bëccëg ku nekk ci yéen xoolal ka ngay nekkal ki nga xam ne boo toogee moom programme am yépp rek mooy wàllu sport la programme am yépp rek mooy nu ñuy def ba am alal voyage yeeg nangam nangam programme am yépp rek keroog bañ dajee gel sangam biscuit sangam gàll waay muytul loolu day am jeexital ci yow comme ni nga xamee ni nii seytaan yi nga gis dañu am jeexital ci yow moom lañ rasul sallam doon wax naan góor ak jigéen bi ñu wéet ci néeg bu dul seytaan ñoom ñetteel leen di jax-jaxal xolu ko góor gi jax-jaxal xolu ko jigéen gi da gis ko gën a woyof rek mooy tëb daal di fekki moroomam ala kulli xaal mbokk julit lii moo nekkoon jeexitalu téereb yàlla bi nga xam ne yàlla dogaloon na ñi ngi ko fi commencé woon ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum 2003 sunu bisu tey bi daanaka ñu koy def ñetti at ak ñetti weer yu teg ñaari fan ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla nangol lépp loo xam ni njuumtele bu ci dugg yàlla nañu ko yàlla won te jéggal ñu ko lépp luy ndigal yu ñu ci yàlla wax yàlla nañu jàppale bañ jëfe ko waaye bépp tere bu ñu ci tere yàlla nañu wërsëgal bañ moytu ko yàlla nañu yàlla defal alquran nekk sunu naataayu dënn yàlla nañu al yàlla defal alquran nekk sunu leeraayu xol yàlla nañu ci yàlla teggile sunuy tiis yal nañ ci dàqala suñuy njàqare yal nañ ci yàlla indil lépp luy aafiya fi dunia wa fi l axira yal nañ ci yàlla yëkkatee suñuy daraja adduna ak càjjanaam yu gën a gën a kawe yal nañ yàlla subhanahu wa taala boole min ahli alquran muy njabootug alquran bu nga xam ne ñooy ahlullahi wa xaasatuhu yal nañ yàlla defal mu nekk suñu imam adduna nekk suñu imam alaxira yàlla nañu yàlla musal ci ñu koy fàtte yàlla nañu wërsëgal ñu koy jàng guddi di ko jàng bëccëg yàlla nañu yàlla mus yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu koy jëfe guddi ak bëccëg te di ko settantal guddi ak bëccëg yal na yàlla subhanahu wa taala daaneel la ci lépp luy kéeféer ci kaw suuf lépp képp koo xam ne jóg na ngir bëgg a fay alquran yal na yàlla subhanahu wa taala delloo ay pexeem ci moom yal na yàlla wàcce barke ci sunu réew yal na yàlla wàcce barke ci sunu ndaw ñi yal na yàlla subhanahu wa taala teggal ñu lépp lu ñuy ragal ci tiis ak i njaqare innahu ala kulli shay'in qadir rabbana atina fi dunya hasana wa fi al akhirati hasana wa qina azab an nar allahumma inna abiduka عبدك أبناء عبيدك أبناء إماؤك نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وقاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا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 المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين